ñu ngi woon ci yoonu dëpp gi ñu ngi woon ci yoonu dëpp gi ci retour bi euh, di dellu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne ci la <coughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi paase fële ci riwaaya bu nekk ci imaamu ahmad te imaam ibn Sa'd daldi koy wax ak sëriñam di imaam al-Waaqidi waaye naka noonu al imaam ibn Hazm ne vingt jours la fa def imaam ibn Isxaaq ne bidaa ashara jàpp treize jàpp dix ci ay guddi mu daldi dellu <clears throat> aleyhi salaatu wassalaam waaye gisul romain yi mu dellu Hiraql yónnee na ko fa ay ndaw yónnee na ko ndaw di axaa ginnaaw bi ko aleyhi salaatu wassalaam yónnee bataaxal te seydina dixyatu ibn xalifa eh, radiyallahu taala anhu daldi woon koy yón daldi woon koy yóbbu gisoon nañu yoon bi <coughs> ba ñëwoon mu ngi woon ci dëpp gi entre Tabuk ak Aqaba tuddoon nañu tool ba mu kii woon bu ndaw sa ne woon dina ko delloo delloo na ko ba mu dëppee la mu fa jëloon ginnaaw gi mu continuer moom aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw gi mu kontine gisoon nañu nettalib seydina abu ruhm kulthum ibn al-husayni radiyallahu taala anhu ardaah moom gisoon nañu ko ñu waroon a kontine tey ci càllale boo xam ne jiitu nañu daldi wax li nga xam ne mooy nettali boo xam ne jiitu nañu daldi wax li nga xam ne mooy càllale bi ñi ko soloo nag bari nañ waxoon nañ la riwaay yi nga xam ne <clears throat> ki ci soloo li ci ëpp mooy imaam al bayhaqi fi dalaa'il ci dalaa'ilu nubuwa waaye lu ko jiitu imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullaahi aleyhi soloo na ko imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci yoonu ñoom abul aswadi ibn Lahi'a an abil aswadi an Urwa ibn Zubayr càll la yooyu nag dafa am problème te waxoon nañ la li tax imaamu Ahmad daal na koy solo moom it waaye naka noonu am na luy dëgëral loolu te nekk ci al imaamu Muslim bn alxajaaji radiallahu taala anhu wa eh, kon nag tey ñu waroon a continuer gis ginnaaw bi ñu gisee li nga xam ne ah mooy càllale bi imaamu albayhaqi raxmatullaahi alayhi waxoon nañ càllaleem kon xew-xew bi ñu war a gis mooy lan kon Seydina Urwa mooy nettali ah waaye sanad bi wax nañ la maa fii mu ne lamma qafala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min tabuuka ila almadinati hamma jamaacatu min almunaafiqiina bilfatki bihi wa an yatraxuuhu min ra'si caqabatin fi ttariiq fa uxbira bi xabarihim kon imaam Urwa nu zubayri radiallahu anhuma mu ne keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu dëpp jóge tabuuk di dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dafa am benn mbooloo moo xamante ni ci naafiq yi la naafiq qad xaraju am na ci ñoom ñu génn am na ci ñoom ñu génn ñoo xam ne jot nañoo génn waaw waaye am na ñoo xam ne demuñu fenn xam nga ne moos gisoon nañ al-Jadd ibn Qays ci wax bi ni tuubul ci moom ci noonu la faatoo en tout cas jamono yooyu loolu la woon kooku moom demul ku mel ni imaam Ibn Isaaq waxoon na ne naafiq bu mag bi di uh, ibnu ubay abdallah ibnu ubay ah dafa dóoroon benn askaram mooy bi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon génn Medina ngir dem ghazwatu Tabuk mu ne woon wa daraba Abdullah ibn Ubay loolu laa ne woon gisuma ko ci version yi am yu Ibn mais mu ngi ci j'avais mal lu man maa ko sauté voilà dama ko sauté woon dama ko sauté woon xaw ma lu tax mais gisuma ko woon daa dama wax ne loolu imaam alxaafiz euh, tudd na ko waaye ñun de amaana kon yi mu ci yor mais ñun bi ñu yor am na ci muy bu imaam ibn Hisham bi mu ne woon wa daraba Abdullah ibn Ubay ma'ahu ala hida askarahu asfala minhu nahwa dhubab waaw wa kaana fi ma yaz'umuna laysa bi aqallil askarayni hmm? mu ne fa lamma saara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taxallafa anhu abdullah ibn ubay fi man taxallafa min al munaafiqiina wa ahli rayn loolu gisoon nañ ko ba ñuy génn keroog di dem euh, <coughs> Tabuk moom mootu doon lool ak ñoom imaam al Waaqidi ne abdullah ibn ubay dafa dajale ay naafiq ab armée ñu ñëw ba côté Zubaab ci biti ci suufu fi yonent ma lay sarsam kamtoon ñu kampe ci wet gi waaw nee nañu nag que ne ñoom ñooñu ëpp gi lu ñu woon a néew armée julli ñi nga xam ne ay trente mille jëm kaw la woon walla bu yem fi loolu mu ne nag bi yonent ma lay sarsam wëyee di dem nag ilaa Tabuk taxallafa anhu abdullah ibn ubay ibn salul alayhi min allah ma yastaxiqu daldi dëpp demul ak ñi nga xam ne ñoo bañ a dem ñoo keroog ñoo demul ci naafiqi ak ñi nga xamante ne seen xol yi dafa am sikki sàkk daa nekk seen xol yi mooy dañuy dese seenu ngëm dafa des waaw loolu kon gisoon nañ ne naafiqi hmm? am na ñoo xam ne mais demuñu fenn waaw am na ñoo xam ne demuñu mais waxoon naa la booba ne am na ñoo xam ne nag dem nañ parce que mission naa fiq il faut mu mu moom da koy matal moom waaw yéenay seet waaye naa fiq il fait tout pour mburam mat moo tax ñenn ñi dëpp nañ ñenn ñi moom waxuma la dara dañoo génn lool sax Abdallah ak Ibn Ubay ba ci biti ñoom moom comme al-Jadd ibn Qays laa taftin nii hein bi ko yonent ma lay saar saar naan ko la loo xalaat ci xare hein ñu xare ak ki nga xam ne mooy waa banul asfar ci at mi mu naan ko samay ñooñ xam nañ ne man moom manuma muñ jigéen waaw damay ragal nag bu ma fa demee aa ah, bu ma demee ba foofu nag gis jigéenu ñi nga xamante ne nii mooy romain yi byzantine yi ma daldi fitna tàbb ji fitna ndax manuma muñ jigéen kon nag bàyyi ma jox ma digal rek ci ma toog waaw izan lii wala nii suñu boroom ne xanaa ñoom yëguñ ne ala fil fitnati saqatu mooy ñoo ñoom génn defuñu ko te ñu bari la woon waxoon nañ la mbooloo mu bari ci naaféq yi ñëwoon nañu doon laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu jox leen ndigal ngir mu jox leen ndigal ci ñu bañ a dem mu daldi leen jox ndigal waaw waaw te ñoom dañu waxoon nañ dem dem leen rek ngeen laaj ko ndigal bu leen joxee ngeen ngeen bañ a dem bu leen joxul it bu leen dem waaw waaw moo tax afa llahu anka lima adinta lahum xatta yatabayyana alladhina sadaqu ba nga xam nitu ñi nga xam ne ñoo dëggu ci ñoom ak ñi nga xam ne waxuñu dëgg voilà léegi loolu kon gisoon nañu ko léegi nag naa naafiq yi nag nga xam ne jot nañoo dem tabu lu jotaay bi weesu gis nañu bi yeneen ma saab-saam ne ci riwaay imaam ibn Isaaq boobu nga xam ne dese naa wir mooy eh, mu ne mu ne am na ndox mu ñuy mu ñu moo xam ne mu ñuy mu ñu jëm boo xam ne dinañ ko romb ku ñu fa jiit bu mu ko laal mu ne mu am benn nafarun minal munaafiqiin daal di ko fay jiitu kon naa yi ñu ngi noonu waaw tabuk li muy tar tar tar après wo dinañ wax ñi nga xam ne ay woy ngëm lalla lañ buñ àggee Medina ñoo xam ne ñoom ñëwuñu woon waaw ñoo ñooñu dinañ leen gis te pourtant ay saxaaba yu baax yoo xam ne amuñu woon benn ngànt te pourtant demuñu mais naafiq yi nag fexe nañ ba dem leen na ci ñoom bi ñu ñëwee nag di dëpp yonent ma lay saasaan di dëpp ba ñu àgg si ci Aqaba noonu hein bay Aqaba gaa yi nag am benn mbooloo ci naafiq yi daldi am lu ñu nar am loo xam ne daal moom luñ bëgg ne lii nag ça fait ñoom ñi nga xam ne ñooy taalibey abu amir al faasiq abu amir al faasiq ma nga xam ne dinañ ko gis ci kanam insha te gisoon nañu ko eh, lan lañ bëgg bil fatki bihi ngir ñu faat yonent bi aleyhi salaam waaw waaye ça fait am mbooloo ci naafiq yi gise ne mais ñu ngi nii ci àll bi bari nañu mais comme que moom buy dox armée bi fu ne la ciy nekk tey mu nekk ci kanam lii mu nekk ci gannaaw lii mu nekk fële léegi sax léeg-léeg armée bi da koy jiitu moom mu nekk ca gannaaw comme niñ ko gise woon am ñu mu àndal ñu tuuti ça fait l'occasion nag ñu daal di koy faat waaye nan lañ koy defe wa an yatraxuhu min ra'si aqabatin fi tariq ñu ne daal dañuy bàyyi léegi nag ñu na ñu nar loolu am intention loolu mais nag nan lañ koy defee ñu ne mais yoon bi xam nañ ko fi lañ jaar bi ñuy dem bi ñuy dem Tabuk fi lañ jaar am na fii ay kii yoo xam ne genre aba ah, mooy day xaw a kawe foofu noonu nga xam ne boo ci genre kii bu montagne ci kaw waaw falaqtahamal aqaba mooy ne gis nga bés bu ñu jaar ndax bu jaaree mooy da tiim nit ñi aw xur da tiim xur wi bu yéegee ci kaw day tiim xur wi ñu ne mais ça fait l'occasion nañ bàyyi ci bari na fi ci yoon bi ba yu mel noonu ba mu wéet ñun rek ci yooyu ñu sàll di koy sànni ci kii bi bu bëmmax ko waaw wow dañ koy bëmmax bu ko demee xam nga Sénégal Sénégal des fois am na ñoo xam ne duñu duñu saisir affaire bi xanaa ñuy xool cale waaw mais dëkk yi nga xam daa am ay montagne ñi dëkk côté Kilimanjaro bi foofu xaw ma ne Sénégal nag mooy boo jëlee waa Dakar waa cee sax peut-être àllu kañ yu kawe yooyu noonu boo nee ca kaw ñu waddal la boo ca taxawee ni ngay gisee yi ñu puus la yu mel noonu la voilà ñoom ñu ne nag ça fait l'occasion waaw dañuy bàyyi waqabaat yi bari na fii moom bari yu mel noonu bari na fi quoi dañuy bàyyi ba benn bu mel noonu te yoon wi xaw naa gudd bu ñu amee occasion bi rek daal di koy bëmbax léegi nag ñun bu ñu ko defee mooy soit dañuy woote ne accident la wooy seetluwuñ ko woon wala woote leneen daal mais l'essentiel mooy nañu ko bëmbax moom alay saa saam nañ suñu plan bii daal lii daal nañ ko fexe doxal quoi waaw bu ko defee nag parce que affaire bi dañuy noppal ñun ñëpp waaw wax nañ dëgg naa fekk moom looloo koy noppal mooy bu kenn taxaw ci ku koy ku koy gêner ku am dëgg waaw <coughs> voilà <coughs> ñu ne daal bu yéegee ci kaw montagne bi daal waaye nañ ko kii rek waaye nañ ko nañ ko bëmbax waaw moom bu fu ñuy rombati yu mel noonu am occasion bi nekk ak moom rek nañ ko puus léegi nag ñu kii loolu nag daal di koy nëb fa uxbira waaye fa uxbira bi xabarihim yonent mi alayhi salaam suñu boroom xamal ko ne ko am na ci sa ñi nga àndal xam nga ci biti nii naan ñi ay saxaaba lañ saxaaba yonent saai sallam day sànn allah xoolal rek saatul usra gi suñu borom di wax génn nañ ba dem ba ñëw waaye ñi ñoo dëgguwaay ndekete yoo waaw ci biti nii saxaaba lañ dañ leen di jàppe saxaaba waaye ndekete yoo ay naafiq kibaar lañu ay naafiq yu bona bona bona bona bona bon la suñu boroom nag daal di koy wax yonent ma lay saa sam xabaar ko affaire boobu ne ko am na ci sa gaa yi ñoo xam ne ñu ngi lay waaja faat te seen plan lii la léegi nag bi yonent ma lay saat saam xamee lool fa amara naasa bil masiri minal waa waadi mu ñëw ba ñuy tiim benn montagne boo xam ne dafa am yoon woo xam ne ci xur wi mooy montagne li ko li mu tiim loolu mooy waadi mooy xur wi moom nag yonent ma lay saat saam ba mu tiimee lu mel noonu am montagne bu nekk ne li am aw yoon woo xam ne soit mooy man nga jaar ci suufu mooy nga bañ a jaar ci kaw montagne bi mais man nga jaar ci montagne bi ngir man a jaar ci beneen côté bi léegi nag biñ àggee foofu yonent mi alei satu salaam comme que suñu boroom xamal na ko mu fa amaran naasa Allah bil masiri minal waadi mu digal nit ñépp ne leen eh, yéen jaar leen ci xur bi mooy jaar leen ci suuf Allahu akbar <laughs> Allahu nga suñu boroom xamal la ne ñii dañ lay bëgg a faat doy na ci nga demoon yonent ma saa saam demoon jàpp leen ne leen yéen feeñ yéen lii wëg lii ñu dóor leen daan léegi mais déedéet d'ailleurs day def loo xam ne ñoom ci seen bopp lu leen di feeñal waaw <laughs> mooy mu ne nit ñi yéen jaar leen ci suuf <coughs> ci xur wi jaar leen ci xur wi ci suuf wa sa'ida moom nag mu yéeg huwa al aqaba mu yéeg ndax al aqaba nag buñ koy wax mooy montagne boo xam ne dafa naqaree yéeg lu naqaree yéeg la waaw loolu moon alxuraan naan falaqtahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fi yawmin dhi masghaba masuñoo def saar boobu <laughs> waaw parce mooy di ngeen jaar ci ay coono waaw waaw falaqtahamal aqaba songu aqaba yi rek coono yi waaw wama adraka lu xamal ma la aqaba ñooy lan fakku raqaba mooy goreel jaam ndax du lu yomb de du lu yomb jaam nga am jaam imagine nga am parce que jaam ñun am na parce que dañ koo amul moo tax <laughs> dañ koo amul moo tax mais ñi amoon jaam wallaay boo ñëwee ne leen é bu ngoogu moom ku ngëm yàlla kiiwul doo ko def ah oui non parce que jàmm mooy lan koo xam ne yow dalay liggéeyal guddeeg ngoon ak amul dara moom lépp te amul dara loo koy loo xam ne danga naan ah lii salaire am la d'ailleurs moom lu mu am yaa ko moom hein lu mu am lu mu am lu mu yor yow yaa ko moom moom ci sa bopp moom ci boppam sa alal la waaw mooy yow yi nga war a liggéey yépp war a sonn yépp yooyu yépp man nga ko wax moom mu def ko te dara du la ci fekk waaw waaw kon nag mooy yu metti yooyu jëf yi baax yi de c'est pas facile tout le ñun ñii rek waxuma la dara suñu oto bi ñu moom rek ku ñu ne woon jëlal oto bi nga saraxe ko saa yi sa C4 bi nga yor te jënd ko barki démb walla gis nga sa pajero bi nga yor ah sa sa sa sa waa ji Maserati xaw ma ah moo yow sa Ferrari bi saraxeel ci yoonu yàlla ah ñoomin Lamborghini bi ñu ne li saraxeel yépp ci yoonu yàlla joxeel looy def feebar walla xam nga loolu yemul ah ku yomb ku jàpp ne yomb na defal ku jàpp ne yomb na defal moo tax falak taxamal aqaba ngar dajjoo coono yi de ci jëf lu baax ndax jëf lu baax c'est pas tout temps lu neex lu bakkan di bëgg la waaw bakkan de toute façon safaan bi sax lay bëgg kon suñu boroom lool muy wax noonu lool mooy aqaba waaw comme fa ku raqaba c'est pas simple aw izhab fa anta hur li Seydina euh, kii waxoon keroog te ñu gisoon ko soit ñi ñi nettal ne Seydina Amr ibn Maymun la wala ñu ne Seydina Ali Zaynul Abidin la radiyallahu ta'ala anil jami' ah izhab wa anta hur demal libre nga wallahu yuhibbul muhsinin loolu ñépp mënuñu ko de aw it'amun fi yawmin dhi masghaba <coughs> waaw loolu it yombul de waaw aw itaamun mooy bokk na ci àqaba yi nga xam ne jëf ju baax la te naqaree def te buur yàlla tagg na ña koy def ngir boppam hein tawaat na ne ngeen ciy jaar ngir agsi ci li nga xamante ne lan moo leen tere ngir ak sama yërmande foo jaar di ngeen jaar fii ak lu leen ko teree def sax hein aw itaamun joxe ñam leel min fii yawmin zi masxaba jaf mais jamono joo xam ne jamono yu majaa ala ak metti mooy vraiment bekkoor moo am pauvreté gi law foofu la saraxe ñam joxe ñam di gën a amee solo waaye bàyyi ba am ab am ngénte jëlu pooj joxe loolu simple ndax yàpp waa ngi fi de toute façon de toute façon comme que yow wolof nga jàpp nga ne rendim xar mi moom farata farata la boo xam ne yii sama nawle yi boo ko xasee def jël ci pooj jox xaw ma loolu moom moo gën a simple jamono joo xam ne frigo bi dara newu ci waaw sàq mi dara newu ci nga am lenn rek ñëw man nangu koo génne joxe ko ci yoonu yàlla ah loolu simple de waaw loolu simple ba ni mu jeexee Aqaba kon mooy loolu mooy montagne boo xam dafa naqare yi yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne gaa yi yéen ne saxaaba yi jaar leen ci suuf jaar leen ci xur wi moom mu yéeg mu yéeg ci kaw eh, xoola riwaay imaam Ahmad bi foofu dana yonent mi alayhi salaatu salaam <coughs> dafa wootelu waaw dafa wootelu ne wax leen yëgal yëgal leen ne yëgle leen kene euh, nañu jaar ci suuf ndax foofu dane imaamu ahmad ci musnad bi comme niñ ko waxoon ne moom bokk na ci ñu ko solo ci yoon yazid ibn haarun mu ne axbarana alwalid ibn abdillah ibn jumay an abi tufayli annahu qaala hmm? lamma aqbala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam min ghazwati tabuk amara munaadiyan fanaada inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam aaxidun bil aqaba falaa yaxudhaa ahad voilà foofu dafa leer xam nga fee dane rek dane nit ñi jaar leen ci suuf moom mu jaar ci kaw mais fii dafa jox instruction dafa jox instruction yu leer leer a leer wax nit ñi ku nekk fi ngay jaar mooy yéen saxaaba yépp radiyallahu taala anhu jaar leen ci suuf waaw te sanadu imaam ahmad bi waxoon nañ la sanadam wa xasan la waaw waaw ah déggoo càllale bi ah moomu imaamu ahmad déggoo lim wax ana xaddatana yazid huwa ibnu haarun yazid ibnu haarun qaala axbarana mu ne nettali xabaare nañu alwalid ibnu abdillah ibnu jumay suñu xabaare mooy alwalid ibn abdillah ibnu jumaa an abi tufayli mu jële ci seydna abu tufayli radiyallahu anhu annahu qaala mu ne lamma aqbala rasulullah kon bi yonent mi aleyhi dégmalee min ghazwati Tabuk min bi tekki des mooy fi ma jóge waaw par mooy fi ma départ mu jóge ghazwatu Tabuk amara munaadiyan fa naadaa dafa dégle benn aji woote mu woote wax nit ñépp yëgal leen ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu ku am porte ku voix am porte ne ko mu wax lii inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam axidun bil aqaba fala yaxudha ahad mu ne yeneent mi aleyi saatu salaam dafa wax kooku mu yëgle ci kaw ne leen ne ne na wax inna rasulallah dëgg dëgg ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wasallam axidun bil aqaba waaw moom Aqaba lay jaar mooy Aqaba lay jaar mooy ci kaw montagne bi lay jaar falaa yaxudha bu naqaree yéeg bi falaa yaxudha ahad bu ko kenn jël ak moom moom kese waaw voilà léegi nag bi mu defee loolu moom alayhi salaatu salaam buñ delloo ci riwaaya imaam al-Bayhaqi fi dalaa'il an-nubuwwa mu ne kon foofu dane woon fa amara naasa mu digal nit ñi bil masiri minal waadi ñu dox ci xur wi wa sa'ida huwa al-aqaba mu yéeg moom alayhi salaatu wasalaam ci montagne bu naqaree yéeg boobu wasalakaha maahu ulaika nafar waqad talathamu gaa yi moo tax am na yeneen dañu dégg nag wax loolu gaa yi ne lii de moom mooy oqatu bu dese bu bu bu bu gestu la lii moom du muur muuraake la mais ñun liñ bëggoon ñun daal alignement des planètes daal masha allah ñun naafiq yi ñoom sax du ñoom masha allah déedéet ñoom masha allah masha seen bopp kay ndax naafiq ni mu nawe boppam wallahi pour moom lépp luy yëngu moo ci gën waaw pour moom lépp loo xamante ne nii luy yëngu la rek hein naafiq kibaar bi moo ci gën ko waa allahu akbar lool <coughs> loolu rek waroon na ko attirer attention am quoi loolu kese waroon na attirer attention am léegi nag mooy ñu jàpp ni yee lii de vraie occasion gi liñ bëggoon mu ngi waaja am na yam yonent na lay saar saam wax na ñépp nañ jaar ci suuf moom kese mu jaar ci kaw mais ba muy jaar ci kaw dafa tànn ñaar ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñu mu àndal waaw moo tax mu ne waa amaara naafiqi nag bi ñu yëgee loolu ñoom ñu waajal nag wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ammaar ibn Yaasir wa Xudayfata ibn al-Yamaan an yamshiya ma'a ñaari saxaaba kese la tànn ne ñaari ñii moom ba mu des ñaari ñi yaa Ammaar muy Seydina Ammaar ibn Yaasir Abul Yaqazaan maxtiir Ammaar bayna amrayni illa ixtaara aysarahumaa aw asaddahumaa waaw ah, asaddahuma sayyidatu Aïsha kii sayd ne neen saar-saam neen sayyidina Ammar de ibn Yaasir duñu ko tànnloo ñaari mbir diggante ñaari mbir lu dul la gën mëdd lay tànn waaw moo tax keroog keroog kadaba yi démasqué nañ leen waaw ar riwaayatul makdhuba yi nga xam ne moom lañuy wax ci faatuk Seyna Usmaan naan Seyna da cee kontaanoon te loolu kan moo ko kan moo ko kii <clears throat> kan moo ko solo mais riwaay boo gisee imaam al-Waaqidi wal iyaadu billah yow yonent mi aleyhi salaatu salaam léegi yéen waxu yonent mi aleyhi salaatu salaam ngeen di remettre en cause di ko di fi teg xadiis boo xamante ne nii ab matruuk muttahamun bil kadibi moom moo ko nettali ah lëgoo li imaam an-Nasaa'i doon wax ca introduction siira ba bi mu naan rasul kadhibi ci aada ah, ci ah, monde bi ñii la di wax naan diw fa Sham diw fii kiiw mu ne al-Waaqidi ca bërëb sàngam yow déggoo woon loolu moom imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i boroom boroom sunan bi léegi nan ngay jële moo tax xoolal Seydina Ammaar Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na yonent mi sallallahu alayhi wasallam nee na Ammaar duñ ko tànnaloo diggante ñaari mbir lu dul ne la gën a mëdd lay tànn moo tax Seydina Ammar fu mu nekk rek mbooloo mu nekk da ngeen di xam ne mbooloo mii bu amee problème ak beneen mbooloo da xam ne mbooloo moom moo am dëgg waaw allahu akbar <laughs> ndax tamit alayhi salaam waxoon na keroog ba muy tabax jàkka jàkkaam ja ñépp di jël par benn brique Seydina Ammar ne yonent mi alayhi bàyyil man ma lay jëlal sa brique ak sama bos Allahu akbar mu jàpp ci birig yi ba pënn yeneen mi alei salaam naan wayxa Ammaar waaw doon ko faxasal poussière bi naan wayxa Ammaar taqtuluhu lfiatu al baaxiya min al mu'miniin waaw ey mu ngi nii de ñuy tabax sama jàkk ji may doora gàddaay si waaye de taqtuluhu dina ko faat al fi al fita al fi am mbooloo al baghiya bi nga xam ne ñoo fay teerlu mooy ñi nga xamante ne nii ñoo génn topp ci amir bi fa ne muy Seyna Ali aminal ah, mu'minin waaye nag loolu taxul ñu nekk yéeféer ay ngëm yàlla lañu voilà parce que ku nekk moom al li yonente mi alei saatu salaam wax rek ida ijtahada al fa asaaba fa lahu ajran wa ida jtahada fa axtaa fa lahu ajrun waaxid ah. ki nga xam ne moo àgg daraja ijtihaad te saxaaba yi ñoom yépp meloon noonu waaw waaw ku àgg foofu bu defee effort d'interprétation mu daj dëgg moom day am ñaari pay ci foofu Seyna Ali moom mooy ki dañ dëgg ndax moom dafa jàppoon ne Seyna parce que mooy différent boo xam nañ ko waaw différent boo xam nañ ko nee na Seyna Ousmane mii ñu faat dëgg la ñu ko ñi ko faat dañ leen a war a jàpp teg leen ci ñoom pen bi ñu leen war a teg loolu moom c'est la réalité mais nag yéen ginu ngeen maa xam ne gars yi dañoo ñëw noot ñun ñun ñëpp de ba faat Seyna Ousmane gaa yi jóge Égypte ñii jóge Irak ñi ñi fi Kuufa ñii jóge Basra ñu ñëw fii faat suñu xalifa malgré tout ñun ñu ngi fi woon mais ñooñu ñépp nan nga leen mën a jàppe léegi di leen di leen rey di leen teg pen pen ku rey nit dëgg la dinañ ko def mais c'est pas le moment ñee ne ko déedéet déet loolu la ñuy jëkke lool mooy premier acte bi nga war a teg ci sa xilaafa waaw loolu kay ñoom loolu la mais Seydina Ammar àndoon ci Seydina ah kële Ali radiyallahu anhu bañ surtout bañ ko faatee ñépp xam ne Seydina la yonent ma lay saar saar Seydina Amr ibn ma lay saar saar waxoon na xadiis bii de kon nag saay léegi ñun àndatuñu ak fii ah, ñun Seydina Ali lañuy dem parce que dëgg lañ doon xool dañoo defoon effort rek d'interprétation kon gis nañ ne kon naa Ali moo wax dëgg moo nekk ci dëgg moo daj dëgg waaw même bu dee ne ku nekk amoon nga dëgg waaye nag ki gën a daj dëgg mooy moom parce que Seydina Ammar moom fu mu faat fam faatoo moom te yonent bale saar saar waxoon nañu koy faat ñooy al ya kon nag groupe baghiya yi ñun bu ma ci bokkoo nit génn naa ci parce que loolu moom moo xamee woon ne loolu la sax duma ci ànd moom <laughs> voilà Seyna Ammar radiyallahu anhu moom moomu nag la wax <coughs> ne ko moom la tànn ci biir saxaaba yi ak kan wa Xudayfa ah wa amara rasulullah ñu ngi ci waaye albayhaqi imaam albayhaqi ci dalaa'ilu nubuwwa an ibn an ibn lahi an abil aswad an urwata ibn zubayr radiyallahu taala anil jamii kon Seydina Urwa mooy nettali ba léegi mu ne kon wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ammaar ibn Yaasir mu digal Seydina Ammaar ibn Yaasir wa Xudayfa ibn al-Yamaan ak Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan Seydina Xudayfa ah j'espère que fàttewuñu Xudayfa ibn al-Yamaan eh, Seydina Xudayfa mi pour kii tuuti moom moo moo moom mook baayam fekkewu ñoon Badar te pourtant ñu nga fa woon ma <laughs> loolu kay xanaa ñemewu koo laaj lool lool defoon nañ taat ñam wii wala non si defoon nañ ko kon kay yow kon kay lii may wax war rotu mu wala daa yàgg <coughs> xam nga Badar keroog fa mook baayam comme que ñoom dëkkuñu woon Medina ci biti Medina lañ dëkkoon dañ fa ñëw lu bari nag mook baayam al Yamaan Abu Jahlin da leen ne taral mooy da leen a jàpp <laughs> waaw waaw leen ne taral après ji daal di leen jàpp mooy bañ bañ naan wallahi la naridu Badra waaw wa nusqal xamr wanan xarul juzur waaw dinañ dem badar dëgg-dëgg kenn du dëpp am waxoon dañ ko nee nañ dëpp na Abu Sufyaan kat yónnee na nee na njëgg mi suñu boroom daal dina koy mettre en sécurité kon nag mën nañoo dëpp mu ne ko fenn lañ dul dëpp waaw moom al mal'un min allah ma yastaxiq ba bañ nee foofu nag ci lañ jàppaale woon Xudayfa ibn al Yaman ak baayam ñu jàpp leen parce que ñoom Abu Jahlin kaa yi Màkka yi armée Màkka bi keroog bi ñuy waajal Badar ci lañ jàpp Xudayfa ak baayam fekk ñu doo fa doon jaar ñu ne leen yéen ñii ci Seydina Muhammad ngeen jëm sallallahu alayhi wasallam te da ngeen koo bëgg jàppale ñu jàpp leen prisonnier gaa yi jàpp leen ñoo Abu Jahlin waa Makka après ñu leen naree libéré gaa yi kii ngeen bëgg ñu libéré leen ñu ne leen kon da ngeen di jël pacte ci ñun da ngeen di wat ci yàlla ne du ngeen ko jàppale ci xare bi kon bu ngeen bëggee ñu bàyyi leen daal foog ngeen assuré ñu loolu ah Seydina fa ak baay ji Al-Yaman radiyallahu anhu maa ne wax baax na ñu joxe ak pacte waa si na leen baax na ñun moom du ñu xare du ñu xeex du ñu jàppale Seydina Muhammad ci seen kaw sallallahu alayhi wa sallam biñ demee ci côté jullit ñi fekk fa jullit yonent ma lay saar saam Seydina Xudayfa ak baay ji nettali affaire bi ah yonent ma saar saam nag ne bon ñun moom tuuti nañu mooy soxla woon nañ ay ay loxo de ñu jàpp ci xare bi waaye comme que lii ngeen jël ak ñoom pacte allahu akbar allah xoolal de allah comme que lii ngeen jël ak ñoom pacte nag ah kon nag dañuy respecter loolu yéen toog leen bu leen xeex ñun dinañu ñaan yàlla dinañ dimbalikoo yàlla ah nasta'inu billahi alayhim ñu dimbalikoo buur yàlla subhaanahu wa ñaan mu dimbaliñu ci seen kaw ñoom waa Quraysh loolu moo tax moom mu ngoon bala moom bàyyam ci xare bi mais foofu mais en tant que spectateur waaw parce que lan xoolal ngëneelu Badar yow ni mu toll wama yudrika ya ibn al-Khattab wama yudrika ya Umar anna Allaha tala'a ala qulubi ahli Badr fa qala ma shi'tum if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum lu rëy loolu nga xam ne ngëneel yi yonent bi xam ne ngëneel leen waaye mu ne leen xare coono ci yoonu yàlla waxuma la dara sonn rek ci diine rawati rawati na nga dem foo xam ne jaay sa bakkan la jaay sa lépp sa alal ak lépp fi sabilillah loolu ngëneel rëy yi ci ne gis nga saxaaba yi baax na dañ naan ñi ci gën a màgg agena am na bon am na ab benn classification ñu njëkk a gëm Makka yooyu yooyu am na mais boo seetloo en général bu ñuy wax dañ naan é eh, bu bur wax gëneelu waaj dañ naan huwa badri waa ji fekke na badar bi eh. parce que ñoo raw ci saxaaba yi waaw kon yow imaginer loolu yonent ma lay saar saam ne noo yow doo xare parce que lan parce que pour respecte parole boo jox ab yi ay yéefér kan ban façon yéefér ban yéefér la woon n'importe qui Abu Jahl mi nga xamante ne rasul kufri bi Quraysh waaw ndax pacte buñ jox Abu Jahlin di bopp kéeféru biir Makka ak lu bon li mu def jullit ñi rekk rey nit ci ci l'islam muy Sayyidatu Sumayya ak li mu def yonent mi alayhi salaatu salaam yépp waaye malgré loolu comme que jox na kooku parolam mu ne ko nañ respecté loolu waaw même te tamit mooy dañu nekk aajo xam nga mënoon na ne non bon attendez euh, fa loolu graw après ñooñu ay yéefér lañ ñoom nañ leen bàyyi fële yow ñëwal ñu xeex parce que dañoo soxla soxla nañ trois ans et poussière lañu ñee nekk ay ay gisoo li ñu doon gis gis nga leen niñ bari ay milliers mais quand même ñun duñu privé wut de loolu parce que lan ku faar ñu naan kële jox nga ko kiiwam fe fee way ba non non waaw parce que jullit dafa war di respecter parole yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla ay way ragal leen yàlla ngal la waay ragal leen yàlla waay yi ay way jëlew ñun wolof nañu ragal yàlla lo gaay yi ku la wax dara daanaka wax jëm la ko wax mooy wone ne du ko def allahu akbar loolu yéeme na de loolu wallahi doy na waar wallahi war nañoo seetaat suñu bopp waaw wëññee ba réew moo xam ne daanaka nit du la mën a wax lu am lu la waaye wax presque ku wax ak yow rek mu ngi xool nan la la mën a naxe ak li nga xam ne moom la yaakaar ci sa poos walla iyaazu billaah jaral na ko nag créer lu ko neex wax lu ko neex ngir jot ci loolu ay waay yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla hein nara ma na li worof yi wax mara naan bu mu leen taxa naan póotit waay yi taqullaha waaye ragal leen yàlla ci seen wax yi di wax dëgg ittaqullaha ragal leen yàlla ci seen jikko yi ittaqullaha ragal leen yàlla ci seen doxalin ak nit ñi waaye ittaqullaha bi gën a rëy ragalal yàlla ci sa jëflanteeg sa boroom sa digganteeg sa boroom amal kersa gu tax yenn yi nga jomb koo def sa boroom di la gis ndax yu'budillaha ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak jaamul sa borom comme si danga koy gis boo jàppee ne demee yow doo ko gis moom jàppal ne mu ngi lay gis ndax mu ngi lay gis te yow boo xamoon dëgg-dëgg sax wallahi innaka tara yaa ngi koy gis waaye xamoo ko waaw yaa ngi koy gis yaa ngi koy gis waaw manifestation buur yàlla yi subhaanahu wa ci nga dëkk waaw te jarul ngay sori nga naan ma fan laa ko gis mu ne la wa fi anfusikum afala tubsirun dégg nga yem doon wax foofu allahu akbar Allah Allah ma wa fi anfusikum surtout ci seen biir afala tubsirun yéen xanaa da ngeen dul gis waaw waaw ah. wa fil ardi waaw man ngaa gis manifestation yàlla ci suuf si de waaw wa fil ardi ayatun lil muqinin ay màndarga yuy wone yoo xam ne ngir ñi nga xam ne ñoo am kóolute ñoo am yaqiin waaw ñoom de loolu ci suuf si mën nañ koo gis waaye du boobu mooy bi njëkk waaw waaye wa fi anfusikum surtout ci seen biir ak ci seen biir yéen afala tubsirun ndax du ngeen gis allahu akbar waaw kon nag mooy nañu ragal yàlla ci suñu lépp ittaqillaha haythuma kunt nañuy ragal yàlla fuñ man di nekk que ça soit au Sénégal que ça soit à Tugal lépp ci yem buur yàlla mi nekk Touba mi nga xam ne moom nga moom bokk moom nga doon ragal Touba parce que buur yàlla newul fenn waaw xam nga buur yàlla <coughs> newul fenn mooy buur yàlla ma nga boo newee Touba buur yàlla ma nga ne moom nga ragal xamal ne buur yàlla moomu mooy mi nga war a ragal boo newee Los Angeles waaw parce que yooyu yépp ci see ci ci ci ci ci ci ci caytoom la ne te moom moo leen moo leen loolu lépp mu ngi gisandoo lépp waaw dara rëkku rëccu ko ci te laa ta'xuduhu sinatun wala nawm kon nag nga nekk foofoo nga nekk Dakar nga nekk euh, Rufisque nekk ci ci ci euh, fële Tilène wala Australie nekk foo xam ne gisoo fa jullit gis fa yéeféer kese bu mu tax nga ne daa ah, libre naa nag ah woor fan te bari na kàccoor yoo xam ne koor gii nii wooruñ dara waaw te senegal dañ doon woor waaye bi ñëwee fii ci réewu tugal yi nga xam ne sa néeg yow kese daanaka dara nga néeg dugg sa néeg yépp rekk a dëkk defar say omelette defar sa lekk toog lekk sa yoon kenn moo lay ñëw naan la ki ku sone sax bu la neexee nga bañ koo faale xam nga ne mos kuy lekk heure boobu du faale kuy sone waaw nooyu nag nañu ragal yàlla te bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñi dëggu waaw ayyul ladina amanu yéen ñi gëm yàlla fu bil uqud ay waaye dee leen matal seen kóllëre yi seen kóllëre yi ngeen jël xoolal xattal maal kuffaar yi dee leen ko matal parce que <laughs> l'islam noonu la noonu la duggee ci xolu ñu bari waaw laata jaas yi Quraysh ña boroom xel yu mag yi ci waa Quraysh yépp ba ñuy dugg ci l'islam xeex amu fa waaw Seyna Abu Bakar jaasee ko dugal ci l'islam ah Seyna Omar jaasee ko dugal ci l'islam radiyallahu seydna Uthman jaasee ko dugal ci lislaam seydna Ali radiyallahu anhu jaasee ko dugal ci lislaam seydina Zayd ibn Haritha est-ce que jaasi moo ko taxa a des ak yonent ba nay saab-saam ba ko ay ñoñam ñëwee di jël si mu ne fenn laa dul dem mais Zayd dangaa dof mais Zayd am na lu ko dara arab max duñu jàpp la jàmm jàppale jaam nga nekk jaam nekk màkk gii ñu ñu gëstu ba xam ne fii nga ne ñëw di la jël si sa baay taxaw sa baay tax say digaay yooyu taxaw kii la yàlla booleel kii la moom alhamdulilah ba nee na du ñu ko jënd duñu duñu duñu du ñu la jaay dalay woo boo ñëwee bu dee d'accord nga ànd ak ñoom nga ak ñun nga dem boo kiiwee nga toog ñun ñu d'accord ci loolu nga ñëw naan nekk ko jaamala gën a Euh, parce que li ma gis ci kii gisuma ko keneen waaw kon makaarimul axlaaq hein jikko yaa sell moom mi nga xam ne bokkul ci makaarimul axlaaq mooy en door la nekk parce que makaarimul axlaaq ci moom la génne waaw makaarimul axlaaq ci yonent ma lay saar saab la génne bépp jikko bu ñuy naw ci kaw suuf bu yonent rango mooy daa fekk loolu cosaan la ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam allahu akbar moo tax suñu boroom jëloon ak ñoom pacte ñoom yonent yi alayhimu salaam que bu bu bu ma yónnee mooy nga nekk yow am ab jaam bu ma dikkal bu leen dikkal boo xam ne sama ndaw la que di ngeen ko topp te di ngeen ko déggal waaw mu jël ak ñoom pacte ñun jël ak yonent yépp jël pacte parce que moom mooy seen cosaan allahu akbar allahu akbar huwa rasul huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne Xudayfa sayyidina Xudayfa demal nga toog ak sa baay alyamaan xare moom du ngeen ko def kon ah Seydina Xudayfa moom nga xam ne eh, gisoon nañu ko te bokk ko amoon ay jaloore ndax yonent ma lay saab-saab li ko xamaloon dafa bari surtout ci yi nga xam ne ay xam-xam yu nëbbu la surtout tamit ci yi nga xam ne yu war a xew la ay fitna yoo xam ne dafa war a xew moo tax Seydina Omar laajoon ko benn bis mu ne mais kat moo ja jële ci yonent ma kan moo jàpp ci yonent ma saa saam di fi di tudd fitna yi mu ne ko man muy wax fitna yoo xamante ne fitna yu ndaw yi nit ki am ak soxna ak yu mel noonu mu ne noo wan Seydina Omar noo waxuma lool de non dafa am ñu jóg wax loolu mu ne Seydina Omar na waxuma lool fitna yi nga xamante ne nii day bëbb mel ni waaw mel ni duusu géej gi mel ni vague géej gi yooyu lay laaj si naa fa ne man de man naa la koo xabaare loolu am naa ci xam-xam de ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ni nga xam ne mooy balluwaayu xam-xam moo ma ko xamal waaw mu xamal Seydina Omar ni muy def Seydina Omar comprendre ci moom it dañ koy faat waaw te bu ñu ko faatee mooy bunt bi nga xam ne moo tee fitna yi ñëw bu ñu ko faatee après moom bu ñëwee mooy ak ginnaawam fitna yi day rëy allahu akbar loolu lépp yonent ma lay saar saar sëy naa Xudayfa moomu nag foog naa <laughs> voilà kon léegi kon reprendre kii mooy xam nañ kon ginnaaw bañ ko defee ba pare ah mooy kan mooy sëy naa Xudayfa ci gàttal ak sëy naa Ammaar ibn Yaasir ñoom ñaar ñooñu nag la wax ne leen ñu an yamshiya maa ñu dox ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne ammaarun aaxidun bi zimaamin naaqa wa xudayfa yasuuquhaa seyna ammaar nag lan loon ne moom mooy goj gi goj gi gi nga xam ne mooy bu gëléem gi sëy naa xudayfa nag mooy conduire voilà mu ne fa baynahum yasiruuna kon noonu la léegi saxaaba yépp a ngi dox jaar ci suufu xur wi ci xur wi bokk yonent mi aleyhi salaatu salaam ànd ak ñaari saxaabaam yi Seydina Ammar am na ci beneen riwaay dinañ ko gis boo xam ne contraire bi la Seydina Ammar moo doon conduire Seydina Xudayfa téye ci kii bi mais loolu incha allah dinañ ko gis Seydina Ammar kon téye ci aaxirun ci riwaay imaam al-Bayhaqi ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu seydna urwat ibn zubayr radiyallahu anil jamii léegi mu tee kon ci goj ji seydna xudayfa di conduire fa baynama hum yasiruuna id sami'u bil qawmi qad ghashuhum waaw nee na bi dox noonu rek di yéeg ci montagne bi bi ñu yéegee ba nekk ci kaw montagne bi nag ñu jékki rek dégg ay nit xam nga nit mooy ay fas ay kii yuy daw di rëppatal di ñëw seen ginnaaw kër nit ñi wë gaa wër nañ leen muy mbooloo moom ci naafiq yi waaw ngir man a mën a nag exécuter seen plan bi fa ghadiba rasulullah yonente ma alei satu salaam daal di mer wa absara xudayfa ghadabahu ba seydna fa daal di gis ah mais nag dafa lëndëmoon mais mooy c'est sûr que comme que dafa lëndëm mooy bu ñuy dox noonu dinañ ut bokk ci kaw yi montagne dinañ ut lu leen di leeral xanaa wala déet waaw <laughs> léegi wa absara Xudayfa xadabahu ba Seydina Xudayfa gis na yonent bi aleyhi salaatu salaam mer na waaw fa rajaa ilayhim wa ma'ahu mihjanun fastaqbala wujuha rawaxilihim bi mihjani fa lamma ra'awhu Xudayfa fa lamma ra'aw Xudayfata dannuu an qad udhira ala ma admaruhu min al amri al azim fa asra'u hatta xaalatu nnaas waaw léegi biñ defee noonu di rëppatal di ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Ammaar ak Seydina Xudayfa dégg fas yi ñëw seen ginnaaw ak euh, gawar yi ñu geestu rek gis gaa yi yonent mi alayhi salaatu salaam mer ba Seydina Xudayfa daal di koy gis Seydina Xudayfa daal di leen daal di leen ut dëgmal mu ngi yoroon benn wu yat mooy bala fastaqbala wujuha yi mu jublu seen seen warwaay seen gëléem yeeg yooyu mu jublu seen seen xar kanam yi ak yat wi mu yoroon di dóor vif waaw fa lammaara aw Xudayfa mooy di dóor di di ñëw ci ñoom di di di bip yàgg yat wi di vif mooy dóor noonu di dóor di avancer di ñëw ci ñoom gaa yi bi ñu ko séenee zannu an qad udhira ala ma admaruhu min al ñu ne gaa yi jàpp foog ne këne yi Seydina Xudayfa kon kon kon da leen a kon xàmmee na mooy da leen a xàmmee démasqué na leen zannu ñu njortu an qad udhira ala ma admaru que li nga xam ne moom lañ nëbboon ngir faat yonent mi aleyhi salaatu salaam que dem ñu la démasqué yëg nañ leen waaw fa asra'u ñu gaaw rëppatal kii kay daw waaw hatta xaalatu naasa ba ni ñuy ñëw daldi duggaat ci biir mbooloo mi mooy julli ñi ñi jaar ci suuf comme que ñépp a ngi ci suuf ñoom ñii rekk ñoo ñëwoon ci ñu yonent ma saa saa waxoon bu kenn jaar ci kaw montagne bi ñoom ñii rekk te yéeg ci kaw mais gaaw nañu rëppatal comme que daal lëndëm ñu gaaw dugg ci biir nit ñi waaw intégré waat nit ñi ci biir armée bi ci xur wi mu ne wa aqbala xudayfatu xatta adraka rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa amarahuma fa asraa xatta qata'u al-aqaba wa waqafu yantadiruna an-nas mooy gaa yi ni ñu def mooy avancé dañu wane ginnaaw bi leen Seydina Xudayfa di ut si ñu ne yée kon de démasqué nañ ñu ñun jegee accès guñu sax jegee guñ leen sax kii tourné ut si ñu kon mooy suñu kon mooy ñun suñu plan bi mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam da parce que la fait dalaguñ ci kawam rek ñi mu àndal moom mu yëg ko ba mer ba mu mu mu ba kii tourné ñëw yoru yat di ñu ut si rek ñu wane def demi tour gaaw rëppatal duggaat ci biir armée bi nag ci suuf ne jaar ci suuf léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam bi Seydina fa pare ñoom bi mu leen utsee ak yatam woowu ñoom ñu daw eh, mu dëgmalaat gaaw ñëwaat ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ba ni mu koy dabe mook Seydina Ammaar yonent ma lay saar saam daal di leen digal fa amarahuma fa asra fa asraa mu ne leen gaaw leen mooy nañu rëppatal gëléem gi gaaw nañu gaaw xatta qata'ul aqaba montagne bi ñu gaaw way daal di eh, kii kay montagne bi ñu gaaw koo jeexal ak li muy yaatu yaatu lépp gaaw wàcc nu mu gën a gaawee ca kanam mooy dañu doon avancer yantadiruna naas ñoo jiitu sax gaa yi ci xam nga nit ñi bu ñu baree mooy seen mouvement day kii te nit bi <laughs> mouvement bi day yéex mooy daanaka fas yi boo mooy ak gëléem yi dañuy dox ndànk cokkos cokkos cokkos ñii di waxtaan ñii di kii ñii ñi xaw a gëm neentu kii ñoom ndànk lañuy dox alors que fi yonente ay sa sa bi mu yéegee rek naa feqii kii dafa après bi gaa yi dawee dafa dafa dafa accéléré dana ñoom Seydina Ammar nañ accéléré ñu jéggi montagne bi comme gaa yi mooy fa fa nga xam ne nag montagne bi boo ko wàccee fa muy daje xurwa ca beneen côté ba ñi jaar ci xur wi mu taxaw foofu nag di xaar nit ñi ñu taxaw foofu ñoom ñoom ñett di xaar nit ñi nag waaw summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li xudayfa ginnaaw gi yonent mi alayhi salaatu salaam biñ àggee di xaar nit ñi mu ne Seydina xudayfa hal arafta haa'ulaa'i al ne ko est xam nga gaa yi <coughs> mooy gaa yooyu doon ñëw suñu ginnaaw xam nga leen qaala saydna xudayfa ne radiyallahu anhu maa araftu illa rawaxilahum fi zulmati lleyli xiina gashiyat gashituhum waaw saydna xudayfa ne déet man moom ñoom ñoom xàmmeew ma leen ndax gars yi dañoo talasamu loolu waxoon naa ko wala dama koo sute dama koo sute loolu dane loolu si dama koo sute mu ndax mu ne mooy bi mu naan fa amara dégg loolu dama ko sute si fa uxbira bi xabarihim fa amara naasa bil masiri min al waadi fa amara naasa fa amara naasa mu digal nit ñi hein moom yonent bi alayhi salaam ñu daal di jaar ci xur bi moom wa sa'ida huwa moom mu yëg al aqaba wa salakaha ma'ahu ulaa'ika nafar wa qad talaasamu lii laa sute woon bi mu nee nit ñi jaar leen ci xur wi mu ànd ak naa mu tànn ci saxaaba yi Seydina Ammaar ak Seydina Xudayfa yéeg moom mu yéeg ci montagne bi mu ni wasalakaha mu yéeg montagne bi maahu ànd ak moom nekk ca gannaawam bàyyi ba mu yéeg ba avancé am ay benn mbooloo ci naafiq yooyu ñu la waxoon ñoo doon ñoo ñoo ñoo xalaatoon ngir faat ko daal di yéeg ànd ak moom waqad talasamu te dañoo kagule woon dañu kawule woo daal kii ba muur li nga xam ne mooy seen seen bët yi loolu moo tax sëy naa Seydina fa nee na xàmmeewu ma leen man xàmmeewu ma leen de waaye li ma xàmmee daal mooy seen seen waruwaay yi waaw seen waruwaay yi moom bi ma leen jubsee xàmmee naa waruwaay yi mais nag ña ca yéeg ña nekk ca kaw waruwaay yi man Seydina Xudayfa man Xudayfa daal di ma leen xàmmee de léegi nag yonent bi alayhi salaam ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Seydina Xudayfa ne ko alimtuma mook Seydina mook Seydina Ammaar bi mu laajee Seydina Xudayfa lu njëkk li mu daal di tontu ne xàmmeew leen de en tout cas nag géléem yi moom xàmmee naa leen gëléem yi xàmmee naa leen waaye ñay ya waroon gëléem yi xàmmeew ma leen voilà yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen mook Seydina Ammaar mu ne leen eh, alimtuma ma kaana fi sha'ni haa'ulaa'i rak waaw waaw ndax Seydina Xudayfa dana xàmmeew ma leen maa araftu illaa rawaahilahum fii zulmati layli hiina ghashiytuhum ndax lëndamaay bi ci lëndamaay gi laa leen xàmmee laa xàmmee kii bi seen seen seen seen warwaay bi ma leen songee bi ma ji leen utsee waaw léegi nag yonent ma lay saar-saam ne leen alimtuma est ce que xam ngeen ma kaana min sha'ni ha'ula'i rab est xam ngeen ñoom lañ lañ bëggoon convoi boobu toppoon suñu ginnaaw mbooloo ma xaalaa ñoom ñaar ñu ne ko laa ñu ne ko déet xamuñu ko de fa axbarahuma bima kaanu tamala'u alayhi wa sammaahum lahuma wastaktamahuma dhalik moom yonent bi alayhi salaatu mu daldi leen wax li nga xam ne moom lañ naroon <coughs> waaw wax leen ñoom mbooloo moomu li ñu naroon mu tuddal leen seeni tuur ku nekk ci ñoom ne nag na ngeen nëbb tur yi bu leen kon wax waaw waaw fa qaalaa ñoom ñaar ñu ne seydna Xudayfa ak seydna Ammaar ñu ne yonent ma lay sarsam ya rasulallah afala ta'muru bi qatlihim est-ce que doo digal comme que xam nga leen kay mais est-ce que doo ñu digal ñu faat leen mooy nga faat sa nga ñu faat leen ñooñu ñu daal di leen rey parce que dañu dañ ñoom la bëggoon a faat qaal fa qaala yonent ma lay sarsam ne akrahu an yataxaddasa an-naasu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yaqtulu asxaaba allah yonent mi alayhi salaatu salaam ne man bëgguma nit ñi di nettali naan seydinaa muhammad kat day faat ay saxaabaam allah allahu akbar allahu akbar huwa huwa rasul huwa alxabibu sallallahu alayhi wa sallam wallahi gaa yi mérité nañ lu ëpp ray kese waaye nee na duma ko def de waaw parce que bëgguma nit ñi di nettali naan sayyiduna Muhammad de ah moom moom saxaabaam yi moom ku ko ci kii rek mu fàtt la voilà loolu nag bari na àtte yoo xam ne yu waroon a dal ay nit moom yonent ma lay saar saam ci boppam mu ne duñ leen ko teg ndax loolu waaye